ibnu Muhammad at-Tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina xaasatan saahibul kitaabi sayyidi wa qurratu ayni al-imaam Salaahudiin at-Tijaani wa jamii' ahbaabihi wal muntasibiina ammaa ba'du qaala radiyallaahu ta'aalaa anhu wa ardaahu wa 'annaa bihi fil kanzi fi kitaabihi al kunuz al ashara fil kanzi al awwal wa fi fasli umumi rahma fa haqiqatul amri anna allaha ta'ala aynul haadi wal mudill fa huwa al mutajalli fi surati al muhammadiyyati bil hidayati li husuli as-sa'adati ah, li ahli al yamin wa huwa al mutajalli fi surati al iblisiyyati bil ghawaya li husuli ash-shaqawati li ahli al shimali wa huwa al-mutajalli fi su fi suwari ahli as-sa'adati wa suwari ahli ash-shaqawati kama annahu al-mutajalli fi al-hidayati wal-ghawayati nafsiha wa lihadha wasi'at rahmatahu kulla shay'in li'annahu haqiqatu kulli shay'in fala wujuda li shay'in illa bi wujudihi subhanahu wa ta'ala fa huwa haqiqatu kulli mawjudin qawluhu ta'ala Euh, loolu lañ gisoon ilaa loolu lañ gisoon ci jotaay bi weesu moom la ñu yaataloon ci ne moom borom bi subhaanahu wa maanaam dëgg-dëgg mbir yi mu nekkee loolu mooy réalité bi mooy xaqiiqa yi xaqiiqa boo ko déggee mooy loo xamante ne du soppeeku maanaam dëgg la goo xamante ne dafa sax parce que dafa am loo xamante ne xaqiiqatun saabita la maanaam ak dëgg la goo xamante ne dafa sax léegi mu am loo xamante ne nag léegi day day mën nay soppeeku loolu mën nay changer di tourner di soppeeku di évoluer euh, selon ni ñu koy gisee par exemple ñun kenn ku ci nekk sa xaqiqa du soppeeku comme ñun kenn ku ci nekk ci ñun sa réalité sa vérité di soppeeku voilà vérité absolue du soppeeku comme euh, liy soppeeku ci nit ki leneen la mais vérité tout le temps mêmeté lay doon voilà vérité foo ko fekk mêmeté lay doon maanaam mêmeté mooy loo xam ne dañ naan la même chose voilà euh, mooy lii tax nit ki di mën di wax tout temps man loolu ci nit ki jamais mu soppe bu nekkee livre mën a wax man lu bu bu màggee mën continuer naan man su màggatee continuer naan man bu deewee buñ koy poser question ci bàmmeel bi wala yawmal xiyaamati buy wax man lay wax maanaam man man boobu du soppeeku maanaam moom moom li tax mu naan man bu feebaree day wax man bu wéree danaan man bu riche mu ne man bu pauvre ne man maanaam loolu du soppeeku ci moom le fait que muy tax muy war na wax ma man moo loolu mooy loolu loolu du changé ci jamais mémbati boobu nag nga mooy xaqiqa mooy réalité loolu euh, loolu dafa am départ ci borom bi subhaanahu am ay jaar-jaar ci àdduna yi muy romb yépp ba ci aljana wala safara loolu moo tax nit ki dès la départ xaqiiqaam boobu mooy déterminer fan la nekk maanaam fan mooy nekk place ndax aljana la wala safara loolu moom du soppeeku ci nit ki loolu mooy xaqiqa hmm. réalité mbir mi nag mooy ne borom bi subhaanahu wa mooy fee moom mooy jëm ni kii jindi nit ñi mais mooy jëm ki leen di sànk loolu mooy réalité bi moom mooy feeñu ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nit ñi mais mooy feeñ ci jëmmi iblis di sànk nit ñi koo xamante ne da ngaa gis naa mu sallallahu alayhi wasallam jàpp ne dafa jub ba nga topp ko maanaam mu séduire la ba tax nga topp ko c'est parce que yàlla mii jubalaate moom nga gis à travers moom ku gis nag Iblis mu séduire la nga topp ko c'est parce que yàlla ci boppam mii sànkaate moom nga gis mu xëcc la ci moom et yow fekk dafa fekk ne nit kooku euh, yàlla miy sànkaate moo dëppoo ak xaqiiqam moom moo tax mu mën moo tax mu attiré ko noonu ce qui fait nit ñi nga xam ne ay nitu texee lañ ñooñu loolu moo leen di attiré ñoom ñooñu la ñuy àndal yàlla mooy feeñ ci ñoom ci nii moom moo leen di jubal mooy jëmmi texe gi maanaam moom mooy xaqiiqa réalité texe gi borom bi subhaanahu maanaam moo ko feeñal maanaam lay lay lay indiqué day wane borom bi subhaanahu wa taala waaye jëmmi texee gi tamit noonu la ce qui fait loolu yëpp maanaam moo tax bépp mbir boo gis réalité mbir moomu yàlla la ci boppam loola tax ñu naan adduna bi dara amu fi lu dul yàlla ak ay turam ak ay meloom rek amul leneen yàlla rek a fi nekk ak ay turam ak ay meloom jeex na yi ci des yëpp yi ñuy gis yëpp en fait du ñu dëgg-dëgg mbir yi mais euh, apparence mbir yi lañ forme bi mbir yi jël la mais du jëmmi jëmmi mbir mi ndox réalité ndox su ma juumul mooy H2O H2O mooy réalité ndox mais day feeñ ci ay feeñ waa yu bari day mën a ñëw euh, nekk euh, solide mm-hmm. ñu ne glace wala grêle mu nekk grêle wala mu mën a nekk liquide mm-hmm. mu nekk comme mi naan mm-hmm. wala mu sedd wala mu tàng et cetera maanaam yooyu bu boobaa ndox la ba tey léeg-léeg mu évoluer ba nekk gaz vapeur wala mu nekk sax lu njur gis wala mu nekk aw lay wala yu mel noonu mais mais ba tey changé wul dëgg-dëgg ne ndox la maanaam H2O la mooy ndox léegi nag forme bu mu mën a jël nag après yow yaay yaay xool quoi après forme bu mu mën a jël ay formes yu la yu muy feeñee rek mais jëmmi ndox ñoom benn la maanaam yàlla borom subhaanahu wa laa noonu la nekk xaqiqa lépp voilà noonu la nekk xaqiqa lépp moo tax mooy feeñ à travers lépp ci lépp moom moo ci feeñ lépp loolu tax yàlla rek moo fi nekk ak ay mbindeefam te mbindeef yi duñu dara lu dul feeñu waayu turam yi ak ay meloom amul leneen leneen amul loolu nag moom boo ko comprendre moo tax moo tax ñuy wax naan bu la neexee nga ni yàlla moom rek fi nekk ak ay turam ak ay melom bu la neexee nga ni dara nekku fi lu dul yeneen ci bi sallallahu alayhi lu tax parce que yeneen ci bi saa sax mooy xaqatu alxaqatu muhammadiyya mooy ki nga xam ne mooy feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala c'est-à-dire que borom bi muy feeñal ay turam ak ay melom ci moom la ko feeñal moom ci feeñ ji mu feeñee ci moom ci lay répartir ci mboolem mbindeef yi ci lay feeñee ndax moo tax mboolem mbindeef yi moom muy seen cosaan ñépp jóge ci moom sallallahu looloo tax moom mooy ci yàlla yabal muhammadu rasulullah yàlla yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam la yabal moom la yabal moo tax yàlla ci boppam en tant que yàlla mbindeef fi amuñu ak moom benn lien kiñ amal lien ak relation mooy ki mu yabal mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom ci moom la la feeñal turam yi ak meloom yi voilà loolu tax moom mu làmboo lépp et que yàlla làmboo lépp te ndax yàlla ci boppam mooy xaqiqa boole mbir yërmandeeg yàlla moo tax moo làmboo lépp yërmandeeg yàlla moo làmboo lépp wa rahmatuhu wasi'at kulli shay'in te yërmande boobu jëmmi yërmande moom mooy yent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam jàng nañ ko sànq ci tay bi am na eh, eh, ñoo tama wajal bahru bahru zambiya siqati wa innani rabbi shiftul gharqa ya allah wa ma safinatu turja ghayra rahmatika al uzma al amimati kull al khalqi ya allah wala ghayra rahmatika al uzma al amimati yaakaaruma leneen lu bokku tëg sa yërmande gu mag goog nga xam ne moo làmboo mboole mbindeef yi yow yàlla te yërmande googu moo yent bi sallallahu alayhi wasallam moo yent bi moo en fait en fait ñi comprendre ñëpp ñi raw en kenn rawul ku dul ki comprendre ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mooy lépp kooku moom moom moom raw na kooku moom mu raw ñëpp moom parce que kooku comprendre na l'essentiel te comprendre na la mat comprendre kooku xam na la mat xam loolu moom moo tax yeneen ci bi sallallahu alayhi nekk seul ki nga xamante ne moom boo ko réeree sa affaire bu baax moom moom maanaam mën ngaa réere ku ne nit ki mën naa bañ a xam sax Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy kan voilà kuy Seydina dégg turam sax loolu mën naa ne loolu mën naa ne mën naa nekk nga réer ku ne yeneen yi ci def yëpp alayhi salaam mën naa nekk nga bañ a xam seeni tur parce que xëy na amoo xam-xam jàngoo Alxuraan doo doo gëstukat mais réere nga seen tur waaye yaa ngi góorgóorlu ci li fi ci julli bi woor nga yooyu maanaam li ci yent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi mais da ngaa réere rek da ngaa xamut da ngaa desee xam euh, moo tax nga réere yeneen ci alayhi salaam xam ne parfois mosu dégg seen tur loolu mën naa ne c'est vrai que jafe na mais mën naa ne <laughs> waaw loolu tax aussi ku comprendre loolu du sonn ci euh, nañ xam seen diw nañ ci seen diw yooyu du ci sonn en parce que day xam ne loolu du l'essentiel bi l'essentiel bi mooy xam yéen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mooy ki nga xam ne moom ku ko xamul moom sa affaire bu baax moom parce que moom moom da ko war a mais keneen ku dul yéen ci Yàlla Muhammad ku ne sallallahu alayhi wasallam man nga koo réeree du la baax du la teree yegg ci yàlla du la teree texe du tere sa dara sa dara du tax sa dara yàqu <laughs> ku dul yéen ci Yàlla Muhammad na sallallahu alayhi wasallam moom par contre moom moom moom ñàkk koo xam moom musiba la moom moom erreur d'ailleurs yàlla na du nangu nga reconnaître ko moom sans reconnaître yéen ci yàlla bu xam walla sam yàlla du ko nangu yàlla du ko nangu parce que borom subhaanahu wa ta'ala yónni wuñu keneen ku dul yéen ci yàlla Muhammad xam alayhi wasallam te feeñalul ci adduna bi leneen ku dul yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom rek la fi feeñal moom rek moo fi nekk après yi ci des yëpp c'est secondaire li ci des yëpp c'est secondaire soo bëggee sa affaire baax ah, nga dem sa yoon ah, soo ko bëggee yow xamaleen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xamal lu mu jàngale nga topp ko nekk ci tegu ci jeex na d'ailleurs sax sëriñ si sax loolu tax ñu leen di seeti li li tax li tax ñu leen di wut mooy pour ñu jàngal ñu yent yàlla Muhammad jeex na sallallahu alayhi wasallam bu ñu demee ba maratuñoo jariñ loolu rek mooy mooy mooy mooy amatuñu benn jariñ dañuy lore sax d'ailleurs voilà foo xaqiqa <laughs> boobu bu nekk loolu ci biir maanaam yent bi mooy affaire bi sallallahu alayhi wasallam moo mo moom mooy yërmandeeg yàlla bu matale gi lépp léegi mu ne xawlu waxam moom bi mu borom bi buur taala ji kawe sourate Hud aya 56 mu ne ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim maam amul min dabbatin benn benn benn luy dukkat dara illaa ludul huwa moom yàlla axidan axidun mooy ci ñëpp ki jàpp bi nasiyatiha ci jubbam eh, bopp bi fii kanam fii moom moo ko jàpp ténga ko ngalab inna rabbi li wér boor mooy sa borom ala siratin mi ngi ci kaw yoon wi nga xam ne mustaqim dafa kaw woon voilà sa borom mi ngi ci kaw yoon wi nga xam ne dafa coow woon maanaam moo ko féete kaw lii au-dessus de tout voilà nekkul kuy tegu ci dara mais il est au-dessus de Hmm? moo tax fa fa yansi bu mu askanale al i'wijaj maanaam ak ndëngte ndëngte gi wal istiqaamat ak coow wooral gi maanaam du xott gi lil maashi yi ñeel aji dox ji bil mumsha bil mumshi ak maanam ci di ko jaare ci kay doxal bi yii ci moom laa waaye askanalu ko ilaa man ci kaw ki nga xamante ci ka nga xamante ne bi mashabihi moo koy doxal waaw maanaam euh, kon euh, kii doxal mbir yi lay lañu askanale mbir mi moo tax yàlla ne amul kenn maanaam ci làmmiñu yonent yàlla salaam amul dara luy dukkat ci kaw suuf lu dul ne moom yàlla moo jàpp ci jubbu bi di xëcc maanaam moo koy moo koy moo koy moo koy conduire maanaam nit nag bu gisee oto buy dox buy daw te bàyyiwul xel ne am na ku nekk ci biir di ko dawal bon léegi sax am na ay oto yu bees yoo xamante ne amuñu chauffeur seen biir waaye am na chauffeur réellement parce que ki programme mbir yi mooy chauffeur bi maanaam boo ko bàyyiwu xel nag da ngay daal di jàpp rek ne oto ngi daw dëgg la oto ngi daw mais am na ku koy dawal le chauffeur nit koo gis muy dox nag am na ku koy doxal koo gis muy wax am na ku koy waxal koo gis muy xool am na ku koy xoolal koo gis muy dégg am na ku koy déggal waaw koo gis muy mos am na ku koy mosal koo gis muy yëg am na ku koy yëgal te kooku du kenn ku dul yàlla subhaanahu wa ta'ala yëpp yàlla la maanaam moo tax mbir ci feeñ te loolu en fait euh, euh, maarifa al maarifatu billah mooy di xamee ci yàlla du leneen lu dul loolu mooy di xamee ci yàlla à travers par yàlla ngay xamee du dara lu dul loolu ndax soit looy yëg looy mos looy gis looy dégg looy xam looy yëg looy dégg voilà looy looy làmb di ko def et cetera moo tax soo demee deme deme deme dem ba comprendre loolu nag mooy dangay gis ne li hadith bi doon wax naan su ma demee ba sopp ko fa iza kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi may nekk dégg-déggam bi muy dégg wa basaruhu alladhi yubsiru bihi may nekk gis-gisam bi muy gisee waaw wa wa yadahu alladhi yabtashu biha may nekk loxom bi muy laale wa rijluhu alladhi eh, yamshi bihi may nekk tànkam bi muy doxe en fait en fait loolu yàlla moo ko nekk ci lépp sauf que ki yegg niveau boobu kese moo koy comprendre moo moo koy en moo en fait moo koy dund moom ñi ci def duñ ko dund dañuy dañuy foog ñi ngi dox et que muscles yi ñoo tax wala ñi ngi gis et que affaire bi maanaam appareil bi ñu yor moo tax maanaam appareil visuel bi ñu yor ci seen yaram moo tax wala ñu ngi dégg parce que nopp yi ak wala appareil auditif bi moo tax et cetera ñoom loolu lañuy ñuy foog quoi bu ñu bu ñu naanee ataaya ji mu neex ñu jàpp ne c'est parce qu'ils sont en bonne santé moo tax. voilà. <laughs> alors que non affaire yi wuute nag loolu lool sax lool lool yooyu ay kiiraay la yu yàlla teg pour que képp ku xamul yam ci loolu en fait boo gisee <laughs> boo gisee moo tax nit ku nit ku nit ku ku ñuy yiir dafa dafa yéeme maanaam ku ñuy yiir mahjub mais dafa doy waat dafa doy waat à la limite ci kanamu ki ñu ubbee maanaam mooy ki nga xamante ne yiiratuñ ko ci kanam kooku à la limite waa ji kooku kooku dafa dafa daf maanaam dafa dof walla mu jege dof à la limite dafa dof wala mu jege dof parce que ki ñu ki ñu ki ñu ki ñu yiir du gis leneen lu dul tey imaginer par exemple damay joxe benn exemple rek raciste bi ki raciste maanaam ki nga xamante ne moom ci li muy limité wu rek mooy der bi der bi et que analyse yëpp daf koy teg ci diggante ci diggante ñun sénégalais yi tubaab yi naar yi chinois yi maanaam ñett yi maanaam moom analyse am yëpp mi koy basé ci ñun ay sénégalais lañ ñii ay ñakk lañ ñii ay tubaab lañ ñii ay naar lañ ñii ay chinois lañ maanaam jamais jamais jamais mu dépassé mais loolu mooy ne kooku vraiment maanaam yiir giñ koy yiir mais dafa dafa yiimi maanaam kooku niveau bi gën a garaaw ci yiir lañ ko yiir parce que parce li gën a apparent ci mbir yi moom ci loolu la lay limité wu c'est-à-dire que jamais mu mu mu mu dépassé li gën a apparent parce que li ngay njëkk gis ci nit boo gisee mooy ni der bi ñu la mel mm-hmm. wala wala mais maanaam moom ci li muy limité wu maanaam mooy vraiment dañ ko voilé quoi mais kooku vraiment dañ ko yiir yiir yiir yiir kooku gisul dara dara dara dara dara dara kooku dara la gisul dara c'est-à-dire que à la limite ci kuy ci ci ci ku moo tax ki ñu yiir bu ñu dindee bu gisee ku ku maanaam ku ku ku ku ku ku ku ñu yëkkati kiiraay yi moom bu gisee kii kii ki ci am kiiraay gi maanaam maanaam à la limite da koy xaw a jàppee dof maanaam du mën a ari maanaam du comprendre sax parfois kii lu tax à xam ne dañ ko yiir sinon du mën a comprendre lu tax waa ji ñu mën ko yiiri as maanaam lu tax mu kiiraay gi nekk fii à ce point <laughs> mais loolu <laughs> exemple waa ci ci parce que voilà exemple la mm-hmm. voilà koo xamante ne tout le temps li ci li apparent rek ci lay limité wu du limité du dem mu jamais jamais réflexion mu gën a poussé ci dara loolu moom mooy dayu kiiraay mooy dayu kiiraay te boo gisee ni àdduna bi di doxe ak nit ñi ñi di xalaatee nii maam ci ngay comprendre à quel à quel point lañ leen yiree en fait lañ lañ leen lañ leen nëbbee réalité yi quoi lañ leen nëbbee dëgg yi quoi moo tax il faut toujours essayer de dépasser dépasser kiiraay yooyu maanaam yëkkati kiiraay yooyu pour di mën a gis li nga xam ne moom mooy li nekk ci ginnaaw c'est-à-dire que te dara nekkul ci ginnaaw lu dul borom bi subhaanahu moo tax bu ñu yëkkati woon kiiraay yi rek ñu daal di commencer gis euh, kii kii dawal mbir yi ñu gis kii dawal mbir yi te mooy yàlla te pourtant li gën a yéeme mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ñu ko ba tàyyi xam nga li lay wan ne gars yi dañ xam nga xam nga fan lay comprendre ne eh, adduna bi maanaam de manière générale nit ñi dañ a yiir yiir yiir mais kiiraay yu méttee métti li li la koy wan li li mooy da gis ñoo xam te ne ay waaraatekat lañ ay sëriñ lañ ay nangam lañ maanaam jox leen tur bu la neex mais nga dégg leen par exemple ñu naan nangam gars yi nee nañ yàllaa ko dogal yàlla dogalu ko bu ñu too bu ñu tooñ yàlla. nag maanaam nga gis te pourtant loolu mooy bee à baala en fait le fait que ni lu xew yàllaa ko dogal loolu bee à baala mais maanaam moom mënta gis ni yàllaa dogal lii tellement que dañ ko yiir dëgg gi rek ak xay maanaam que ni lu xew yàllaa ko dogal amul fii leneen lu bi mën a am lu dul ne yàlla moo ko def dara lu parce que bu fi amoon lu mën a xew te fekk yàlla dogalu ko mooy ne kon yàlla dañ ko forcer pour affaire boobu am te moom du bëggoon affaire bi xew maanaam si que après voilà day jàpp ne day fetal yàlla maanaam maanaam ci bu baax quoi la ci jublu voilà mais mais mais ci ngay comprendre à quel point lu fi ciiraay bi nekkee quoi ak ni mu diisi en fait li gën a beneen mbir bi bokk na ci gën a yéeme mooy léeg-léeg euh, dangay ngay gis koo xam ne pourtant day nekk ci milieu diine ji yëngu et cetera mu am benn xaqiqa benn maanaam réalité boo xamante ne mën nga ko ko wax tey expliquer ko ba mu leer mais moom bu lay tontu pour avouer yow li nga wax mu wax contraire bi totalement maanaam nga gis ne. <laughs> nga gis ne ndekete affaire bi kiiraay kese la quoi du leneen en fait kiiraay ji diis en <laughs> fait da ngay décourager mais grawul quoi kiiraay ji moo diis <laughs> mais non mais yii yëpp dafa yéeme quoi yii yëpp dafa yéeme quoi moo tax yàlla na yàlla taamu mais mais mais mais kiiraay ji diis na trop trop trop trop trop. <coughs> mais bokk na ci kiiraay yu gën a mag mooy kiiraayug euh, kiiraayug euh, taasub maanaam par parlo ñun ñooy diw ñun ñooy waa diw ñun ñooy ñooy waa nangam ñun ñun voilà maanaam xeet boobu voilà taasub waaw mooy mooy mooy esprit partisan mooy koo xam ne lépp nu ngi koy calculer ci esprit partisan boobu maanaam mënta wax en dehors de l'esprit partisan maanaam buñ génnee esprit partisan rek dootu waxati maanaam tey fi mu bu ñu dajale woon nit ñi rek ne leen ñun ñëpp bokkuñ fi ñu jóge par exemple ñun ñii ñëpp bokkuñu réew yi ñu jóge bokkuñu tarixa yi ñu bokk bokk maanaam ay jullit leen kese maanaam loolu rek buñ ko tegoon ne leen nañ waxtaan nga gis ñu am problème mu mën a wax parce que liñ mënoon a wax yëpp ñu ngi koy mën a wax que bu ñu nekkee entre maanaam ñoom ci seen wala entre partisans mais loo xam ne ñépp la concerné dañ ci wax ñu kii jamais dootuñu ko mënati te li gën a yéeme wala bokk bokk na ci da nga gis koo xamante ne dangay wax par exemple jullit ñi bennoo gi ñu war a bennoo nangam nangam waxa waxa waxa waxa wax ba pare mu ne la wax nga dëgg. moo tax sénégalais yi dañoo war a bennoo murid ak tijaan yi ah parce que affaire u naar yi ah alors que yow du lépp yi nga wax nañ bennoo maanaam maanaam nga gis ni kiiraay gi dafa diis a diis a diis a diis da nga xam ne mais c'est c'est impressionnant c'est extraordinaire c'est extraordinaire kon nag wal maashi kay dawal nag dil xalq ci mbindeef bi man kay doxal mbindeef bi ñëpp innama li am ba def mooy ne huwa kooku alxaqu mooy buur yàlla miy dëgg moom kese na mooy doxal lépp wa te tudd na ne annahu naka moom ala féete na kaw siraatin yoon wu jub te yaatu mustaqimin bay aji coowoon moo tax fal i'wijaj ak ndëngte maanaam i'wijaj buñ ko waxee mooy comme bant bu dëng wala yoon wu dëng loolu la quoi voilà comme ni mu wax siraatun mustaqimin ghayra dhi 'iwaj voilà wala qur'aanan plutôt qur'aanan arabiyyan ghayra dhi 'iwaj la'allahum yattaqun qur'aanan alqur'aan bi arabi la voilà ghayra dhi 'iwaj yoo xam te ne amul ay ay ndong ndëngte mooy tortuosité mooy mooy mooy i'wijaj mu ne kon ah loolu noonu kat léeg-léeg yakkuwul kat dëgg-dëgg sax yakkuwul day nekk wala léeg-léeg yakkuwul day nekk istiqaamatul ak ak ak ak nit fil haqiqati ci dëgg-dëgg mbir yi mu joxe exemple mu ne kaawu jaaji keem ndëng teg alxaws got maanaam euh, flèche bi boo xoolee flèche bi bant boobu noonu. di nekk ci di di relier euh, buum gi ah arc bi voilà arc boobu xam ngeen arc bi boo ko xoolee dangay ngay gis ne daa dëgg mais dans la réalité dëngul parce que noonu la baaxee parce que bu melut noonu bu baax voilà moo tax ndëngte googu voilà moo tax parce que ak njubam kooku ak coowóora la allati bi nga xam ne urida moom nammeef na ko laxaa ñeel ko moom lañ ko bëggal teex wi jaajuwu mooy ndëngte boobu mu àndal maanaam ni mu dëngee noonu noonu lañ ko bëggee noonu loolooy loolooy ak njubam kon nag man léegi nag boo comprendre loolu exemple fama amul nag fil alami ci àdduna bi illaa lu dul mustaqimun lu coow waral ak ndëngte en réalité amul ci àdduna bi lépp dafa jub lépp na mu war a mel la mel lépp na ko borom bi bëggee te noonu la gënee noonu rek la ko defe li am exactement mooy li gën loolu moom mooy xaqiiqa li am na ndax kat al axir ki jàpp bi naat yi ci jugum maanaam mooy fii ci kanamu jë jë maanaam mooy ki koy conduire parce que partie boobu fii boo ko nootee ci rek jeex maanaam mooy xam nga Euh, euh, gis nga da ngay gis gars yi dañ koy faral di wax quoi politiciens yi dañ koy wax euh, ak ñeneen ñi nga xamante ne ay per ay personnage politique lañ waaw waaw am na benn waaye bu ma <laughs> gis ma ne ma ne ko yow dossier bi war na la ko quoi moon ko benn dossier ni ko dossier bi war na la intéresser parce que comme yow politicien nga rek moom muy jàppale kenn ci homme politique Sénégal kii quoi mu ne ma non non non non man je ne suis pas politicien je suis un homme politique <laughs> voilà mais en tout cas ñoom dañ koy faral di wax maanaam bon révolutionnaire yi plutôt ci ñoom wala bañkat yi daal dañuy faral di wax naan ak ak d'ailleurs euh, kër kii maanaam ñi nga xam ne euh, jàngkat diine yeeg ñooñu noonu dañ koy faral di wax dañ naan par exemple ñun tubaab bi dañoo euh, daa déconnecté suñu xel maanaam bi mu ñuy jox indépendance yaram bi rek la jox déconnecté suñu xel jël connecté ci boppam moom de telle sorte que après de toute façon bàyyee nañu suñu yëpp. nee na yéen a moom lépp mais comme xelam moom lii maanaam suñu xel moom da ko déconnecté mais connecté ci bosam après bon c'est comme si en fait mu maanaam moo ko yilif rek quoi benn la en fait indépendance amul quoi te boobu façon mu gën a garaaw parce que boobu kii raay ci kaw kii raay la <laughs> parce que kii raay bu njëkk bi mooy jëmmi moomoo sa bopp mais beneen kiiraay bi di def mooy le fait que ñu gëm loo la la loo xeex pour moom sa bopp parce que moom nga sa bopp maanaam li li waroon a tax nga naan xaaral ma xeex parce que dañ maa moom léegi yow loolu dootoo ko defati parce que li tax mooy jàpp nga ni moom nga sa bopp bu pare te en réalité dañ laa moom xam nga foofu loolu dina gën a garaw dañuy déconnecté complètement sa intelligence def ci seen bopp. en fait <coughs> euh, li ñuy traité ci nit ki pour mu mën a def noonu maanaam du du ab cerveau bu bu boo xam ne yàpp di la quoi du suuf du loolu parce que loolu bu doon loolu kese euh, kon duñ ko réussir parce que loolu mënuñu ko mais euh, reen yi lañuy jàpp reen yi maanaam li nga xamante ne mooy ci bopp nit ki fi muy xalaate fi xalaat yiy daw foofu la ñuy jàpp di ko diri comme ñoom niñ ko bëggee voilà mais nag borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mooy kiy def loolu nag ci mboolem ñu moom rek nag moom nag ni mbir yooyu yëpp ay ay ay ay ay buntu yu ñu war a xamee suñu borom la subhaanahu wa nit ki li muy xalaat dëgg-dëgg du xalaatam xalaat bu yàlla def ci moom la li muy bëgg dëgg-dëgg du bëgg-bëggam bëgg bi yàlla def ci moom la li muy bañ du li mu du bañam li yàlla li ko yàlla bañ loola li muy topp du du lu mu topp moom lu ko yàlla topp loola ce qui fait ni euh, ki nga xamante ne euh, nit ki à chaque fois yàlla day feeñal bëgg-bëggam moom ci moom mais yàlla daf koy ngir màggal gi mu ko màggal ak fonk gi mu ko fonk daf koy fee day feeñal bu nit ki mais nëbb wasam moom loolu moom moo tax nit ki war na xam ne war na yeewu ci ne euh, tey bu maanaam ne loolu bu tegoo ci yoon bu jub danaan ah yàlla man de yaa ma bëgg loolu baax yaa ma jub motivation ci may def lu baax sa yoon wi ma tegu yow yàlla yaa ma ko def loo parce que yow yaa dindi lépp loo xamante ne mënoon naa tax ba ma dem ci yoon bu bon bi nga dindi ko kiiraay yi waroon a tax ma bañ a maanaam ma bañ a tegu ci yoon bu baax bi nga yëkkati ko ba pare nga bëgg loo ma lu baax en bëgg bu baax bëgg lu baax loolu bëgg-bëggu yàlla la mais daf koo feeñal ci yow daf koo feeñal ci yow mais volontéem la moom sauf que ci yow la feeñee hmm. mais su dee lu bon la nag ci buntu sharia ci buntu sharia lañ lay teree nga ni yàlla yow yaa ma ko def loo foofu ngay ñaññee sa bopp ne man la nga gis yàlla nag wàccee ci yow leer yi tax nga mën a tegu ci yoon bu baax mais loolu ci buntu sharia lañ la ne ah yàlla du yàlla day problème bi man la mën naa jubali maa ngi jéggalu te maa ngi jéem a tegu ci yoon bi bu ko defee borom subhaanahu wa ta'aala ne déedéet en fait man la waaye nag dinaa dinaa la teg dama lay teg ci yoon wi nga xamante ne mooy yoon wu baax yi loolu tax bëri na kuy def lu gis nga xaqiiqa bi dafa yéeme bëri na kuy def lu bon comme li li li al imaam ibn Ataa'illah rahimahullah bim naan rubba ma'siyatin aw sarat zullan wan kisaaran xayrun min ta'atin aw sarat izzan wa istikbaaran ak a bari mooy yàlla bàkkaar boo xamante ne ba ko nit ko defee dafa waral ci moom ak toroxtaange gu mu wone ak damb boppam wàcc boppam bi mu wone et que bëri na ñàkk topp maanaam bëri na topp yàlla goo xam ne jaamu yàlla goo xamante ne ba ko nit ko defee daa yëg nag ne léegi dafa important grand quelqu'un la léegi et que loolu waral ci moom mu rëy rëy lu foog ne gën na nit ñi léegi et bee mooy yàlla moo gën topp yàlla bi bàkkaar bee moo gën jaamu yàlla bi loolu tax en fait loolu moom moo tax aarif euh, aas billaahi aas duñu toppatoo seen toppatoo nekkul ci ñaata rakka laay julli lan laay def lan la non ñu toppatoo loolu dinañ dañuy jéem a conformé wu nag ci charia ak yooyu mais li yàlla def maanaam ñoom bu ñu defee dara lu ñu mënti nekk li ëpp solo ci ñoom mooy après lan la leen di jural parce que bu fekkente ne nit ki imaginer nit koo xamante ne. dafa rey nit mais à partir de rey googu mu rey nit ñi ci la nee nag léegi trop si trop bàyyi naa li ma doon def yi bon yi ma nekki woon affaire bi ëpp na nangam nangam xaaral ma dellu man mii kat bu ma tuugul bu ma yàlla jàppee ah du baax ci man nangam delluwaat naa ci yàlla giiru dund muy jaamu yàlla hmm. kooku pourtant yàlla mi ngi jaarale te xem ci bàkkaar boobu muy rey nit ki hmm. mais bëri na koo xamante ne tamit li muy def jàpp na ni comme ni ko gars yi di yaakaar d'ailleurs ci yoo xamante ne dara wéru ci mooy comme naafila yi ñuy waxtaanee ci weeru koor gi ku julli nangam bu koor gi kii nee nañ ko ko ko guddi gi ku ci julli nangami dañ daañu tabaxal nangami kër ci àjjana ah nga amal la danañ la fa may nangami urul ay ni danañ la fa defal lii danga kii te yow moom kenn dootu la bindal ci bàkkaar wax la wax nga daal di jàpp ne sa affaire baax na comme def naa ko jeex na alors yooyu yo déjà dafa wérul loolu boobu déjà par exemple pour jël exemple yi ñuy naafila yooyu ñuy wax ci weeru koor yi amul dara lu ci wér lépp ay sos la amul ak dara dara xam nga li ci yéeme man dafa bokk ci li ma ci jaaxal mooy dañu ne yent bi moo ko wax sala sala mais sénégalais rek ko xam <laughs> maanaam kenn loolu mooy yenwul maanaam lu yenent bi wax sallallahu alayhi wa sallam day nekk loo xamante ne quand même voilà mënta ne loolu mënta ne yaakaar naa ne bon de souvent mën nañ laa koy démontrer mais maanaam yaakaar naa ne jot démontrer quoi loolu jarul démontrer voilà si parce que lu amee solo noonu surtout bu ko yent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam Sénégalais rek du ko xam moom kooku moom yaakaar naa ne jarul ñu démontrer démonstration bu gën a bari loolu voilà ah voilà jarul démonstration bu gën a bari loolu voilà waa kaasam yi maye 1000 euros par mois te dañ koy maye te képp ku fa dem rek ñu jox la ko mais nga gis ne sénégalais yi rek ko koy waxtaane loolu moom mooy amul voilà loolu moom mooy amul <laughs> voilà ah voilà voilà moo bokk mais bon bref léegi léegi de toute façon su fekkente ne par exemple nit ki mais ci tay bu doon mbir dëgg la sax maanaam ñu ne la nangam de boo ko defee da da sa affaire baax na dootuñu la bindal la ci bàkkaar nangam nangam ba ñu xam nga xam ne loolu dëgg la nga nekk ci bu fekkente ne loolu daf la jural après nga jàpp ne lu la neex ngay def topp yàlla boobu mu mu mu yiis ci yow en fait kon ndekete buñ ko xoolee dëgg-dëgg euh, mbir mi ajuwul kon ci mbir mi nga def mais ci après yow nan nga ko yëgi la loolu tax euh, aarif billahi maanaam ñi ñi naan nandite yi nandite euh, yi ñoom duñu bàyyi xel apparence mbir yi tout le temps dañuy dem bopp bopp ci profondeur yi profondeur yi la dem voilà et que lu ñu mën ci def du leen teree am yaakaar ci seen borom subhaanahu mais tamit li leen ëppal solo ah moom mooy nan la ñuy sincère seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'aala waaw al-imam mu naan euh, matlabul aarifiina as-sidqu fil ubuudiyyati wal iifaa'u bi huquuqir rububiyya ta aarif ñoom li ñuy sàkku ci yàlla mooy lan mooy nan la ñuy ci nekk bi ñu nekkee jaam ñoom nan lañ ci nekkee ku sincère ak tamit nan la ñuy matalee àq yàlla bi borom bi ñoom loolu moo leen amal solo topp yàlla gi ak moytandiku moy yi loolu moyen bi lay permettre nga mën a réaliser loolu la mais nit ki c'est pas parce que dafa tombé ci benn bàkkaar rek que yàqu na ba faaw déedéet nit ki mu tombé ci bàkkaar loolu jural ko mu wàcc boppam toroxlu objectif bi ñu doon wut ci top yàlla am na ko voilà objectif bi doon wut ci top yàlla am na ko am na ci beneen wax bu mu ne bu mu ne bi mu ne tuub bi mu ne mu ne mu ne boo defee benn bàkkaar loolu benn tuub rek la lay waral mais soo defee benn lu baax ba gis ci sa bopp loolu junni tuub la lay waral junni tuub la lay waral lu tax ndax yëg gi nga yëg ne def nga dara yëg gi maanaam ak ñàkk faale gi nga ñàkk faale ne yàlla moo la baaxee lii ñàkk gis gi nga ñàkk gis ak ak xéewalam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu war a tax tout le temps da ngaa war di delluwaat di tuub waaw hmm? <laughs> ah, li <laughs> moo tax moo tax tout le temps il faut il faut il faut def attention ci ci ci ci ci yooyu noonu mais euh, que ni yàlla borom subhaanahu wa taala moom mooy orienté nit ñi moo leen di teg moo leen di teg euh, ci ci yoon wi comme nag ki jàpp ki nëb duw ñëpp maanaam ki nga xam ne moom mooy moo xëcc ñëpp di leen yóbbu fañ jëm huwa mooy almasi bi ka leen di doxloo wa huwa te kooku mooy yàlla ala siraatin mi ngi tegu ci kaw yoon wala mu ngi ci kaw féete na kaw yoon woo wu jub mu te yaatu leer mustaqim bay soo wooram kon bu boobaa dañuy xam ne lan te nit lépp na mu war a mel noonu rek la mel melul amul ci leneen lu mel leneen lu bokkut ak na mu waroon a mel moo tax ku ku nekk yàlla fam la teg nam la loo kontaanal ci loolu cest à tey bu la yàlla laajoon euh, bu ne la woon léegi da nga war a judduwaat léegi may naa la dangay ngay judduwaat léegi tànnal ban famille nga bëgg a juddoo xam nga soo amee xel lan ngay wax fi ma juddoo woon naa juddoowaat foofu parce que foofu moo la moo gën ci man parce que moom nga ma tànnal voilà voilà parce xam nga secret bi tax nga tànnaloon ma ko man xaw ma ko voilà loolu boo amee xel loolu ngay wax waaw boo ñàkkee xel nag da nekk di wut yeneen solution non ku nekk moo tax. kenn warul am déception ci ni ko yàlla meloo loo déedéet na comprendre ni nii mu mel nii mënul woon mel mu gën lii mënul woon jaar fu gën fii mënul woon am lu ëpp lii yàlla nii la ko bëggee te nii la lii la gëne nii la ko nii la xaqiqa mbir yi waralee affaire na demee nii mais bu comprendre loolu loolu ci jëmmi boppam mooy li koy yëgi maanaam situation bi nekkul kii lu muy def kii nu mu mel kii fa lan la am kii fa déedéet problème bi nekkul foofu problème bi mooy yow nan nga ko accepter loolu rek mooy mooy affaire bi voilà. loolu day dëgg day dëggal di safara. Hmm. jëmmi boppam. Hmm. jëmmal la yàlla. exactement day dëggal ni euh, maanaam yéefeer ni safara seen seen jàkk la quoi bu ñuy boo xam ne dañ fay defaroo. voilà dañ jaamoo seen borom. exactement ndax ndax ndax ndax tajal lii bi muy def looloo tax ñi comprendre loolu ñoom mu ñoom lay wax nag ne bu ñu leen tegoon ci diggante àjjana ak safara bu ñu xam ñuy jëw mm-hmm. parce que si leen yàlla bëggal rek la ñuy def mm-hmm. Mm-hmm. li yàlla bëgg ci ñoom kese kese kese la ñuy def. moo tax ku ku am xel dëgg dëgg dëgg du ñee xam nga ñeete ñee mhm. ñee naa ñoom ji gis nga gis nga mm, nitu yàlla yi lu ñu màgg màgg màgg mag dañuy am benn moment boo xamante ne dañuy yëg ne ñoom avancé wuñu et que li li li ñuy sàkku dëgg dëgg dëgg dese lañ ko am Sayyid al-Harazim radiyallahu am na ci benn ci mashahid yi maanaam ci témoignage yi contemplation yi mu doon def mhm. di ci gis borom subhaanahu wa ta'aala di ko wan ay xaqiiqa turu yàlla bu mag bi bismillahil azam di ko jaarale ci alquraanul karim mu ne am na mu ne ci benn ci mashaahid yi maa muy expliqué mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ma waxal Sidi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ne ko bu mu fi nekk ci di naqarlu xaalam di naqarloo parce li ma ko wax yëpp ne dina ko am. dina ko am sous condition que mu bañ fee nekk di faaleeti naan woy ni ma mel neexuma ni ma mel ni di yëg kii walla amaguma nii lu tax meluma nii déedéet loolu na ko bàyyi et que ne mbir mu nekk day ñëw su jotee day ñëw su jotee et que na na man may toppatoo ay mbiram man maay toppatoo tarbiyam man la yent bi sallallahu alayhi wasallam bu amagul lii bu gisagul lii bu yëgagul fii bu yëgagul lii garaawul bu mu alarmé woo na arrêté alarme lu muy alarmé woo ci boppam bu mu ko rek imaginer bu doon bu dee Cheikh Tidiane radiyallahu anhu muy yëg ni am na moom lu mu manqué lu mu bëgg yi yëg mais ñun lan lañuy xalaat ci ñun mais obligatoirement dinañ yëg ci ñun ay mbir yoo xam ne manqué nañu mais nañ jàpp ne yàlla moo bëgg ñun ñu mel nii et que li gën ci ñun yàlla dinañu ko defal yàlla mi nga xamante ne li nga xamante ne noonu la ba tey al imam Ibn Ata'illah rahimahullah gis nga moo tax téeram am solo la xikam yi Seydou Ahmed Tidiane daanoon day wax ne d'ailleurs si Ahmed Tidiane ñett yi la daan jàngale spécialement su demee ba nga xamante ne jàngaleetul dara ñett yi la day def tafsir hadith ak xekam bu ina imam ibn Ata'illah ñett yooyu la daan jàngale su fekkee dem na maanaam moment yi nga xamante ne am na yu yenn kii yu bari yoo xam ne jàngale du ko ñett yi da daan daka da daf ci continuer woon ko jàngale te ñett yooyu te mu day wax ne xekam bu al imam ibn Ata'illah boobu rahimahullah téere la boo xamante ne mboolem yoonu yàlla daf ko tracé mboolem maqaamaat yi leeral na ko jar jaar ci yoonu yàlla yëpp yëpp la leeral lépp la wax boo tax téere la boo xamante ne bu ama ama ama ama ama am solo ci téere boobu nee na alladhi jara minhul aqdar huwa alladhi awwadaka nga xamante ne dogal yi ci moom lay dawee di ñëw te mooy kat mooy yàlla suñu borom mm-hmm. dogal yi ci moom lay jógee di ñëw kooku moo la tàmmal di la tànnal lu baax kenn ku nekk ci ñun xam na lool xam na ne am na moment yu bari yoo xamante ne ba muy wut nangam ba mu bëggee nangam gis na ni kat yàlla lu baax la ko tànnaloon waaw léeg-léeg ngay wut dara affaire bi tëb tak yi am problème nga dem ba am ko daan ji ay bu ma ko amoon jamono yooyu njëkkee kon ba tey maa ngi ci yeneen wala ngay wut dara affaire bi të affaire bi të nga nga am leneen nga ni yàlla mu bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ak temps yooyu te pourtant nit mais lu ne def naa ko pour am loolu mais yàlla xañ xañ ma ko rek heureusement que mayuma ko parce que ay bu ma ko may ak yeneen ak yeneen et puis bii de tous les jours di nga gis ne am na ay mbir yu la yàlla yombal yoo xam ne ñu bëree bëri yàlla da leen ko jafe ñala kooku la tàmmal loolu nag dogal yi ci kooku lay jóge lu tax kon ngay alarmé wu ci kooku lay jóge moo tax tout le temps am attitude boobu am compréhension mbir yi ci loolu dafa am solo noonu ngay war di jàppee mbir yi di ci teg sa tànk di ko xool teg sa bët foofu te bañ koo teg ci ay way affaire da ngay waaru bi dafa metti affaire doxul waa ma daf ne dëkk bi da ngay ko quoi ce problème yi dafa bari waaye waaye waaye dëkk waaw na naka dëkk bi rek waaye dëkk baa ngi rek di metti rek non non non te li ci gën a yéeme en fait li a yéeme mooy ñi nga xamante ne amuñu ci benn problème ñooñu ñooy sax ñoo xam ne ñoom amuñu amuñu benn problème quoi d'ailleurs ñoo xamante ne d'année en année dañuy gis ne seen affaire yi ngi gën a baax ñooñu ñoo naan woyu saa dëkk bi dañ doxatul quoi non dëkk bi yàqu na non fii affaire yi da ngay waaru ci maanaam ñooñu ñooy nekk di kaas mais le problème li li leen di yot lañ comprendre jour buñ demee ba affaire yi bu boobaa dinañ comprendre ne lan lan mooy affaire bi doxut si ak lan mooy ooy affaire dafa tar affaire dafa metti affaire lan lay tekki baat boobu après lañ koy comprendre te li may ragal mooy affaire bi buñ koy comprendre day fekk dootuñu am possibilité wu ressaisir koo xamante ne jeunesse am yëpp danaan affaire yu doxut affaire yu doxut affaire yu doxut dem ba màggat affaire yi nag ñàkk nag léegi kooku pour mu ressaisir wu dana metti ci moom trop voilà naka affaire yi alhamdulilah voilà yàlla doolu yàlla doolu ah affaire moom alhamdulilah bon voilà ah, terewut nag bu amee problème nga ne ah lii de naa nga xam naa ne boo ma ci mënoon a jàppale wala mais d'ailleurs jàmbat sax boobu maanaam ci ku ko mën a rek da ngay jàmbat mais loo xamante ne nit ki ngay wax mënu mënu ci dara. en jàmbat mbir ci ku ko mënta régler xaw yi sutura la tudd tuddul jàmbat xaw yi la tudd mais booy jàmbat da koy jàmbat ci ku ki nga jàpp ne ki koy regle ci kook la koy jaarale bu ko defee nga jàmbat ko ci ki koy régler ci noppi ci ki mu koy jaarale asku ilallahi xaajan lay sayal sawaha siwaaka ya rabbana yàlla voilà voilà maa ngi jàmbat ay aajo yoo xam ne ci kenn duñ ko rek la tuddul yow suñu borom voilà fala budda min shakwa ila allah kurbati ba bara fa ma liya ghayra allah jabira ya baba ghayri ya rabbi lam yufid lidhaka sarafna nahwa babika wajha waaw ah. falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babikal xaawi madat yu dayati loolu la yàlla munuñu amul munte ñàkk ma jàmbat yàlla samay aajo looloo loolu mooy muñ en fait parce que foofu la bari comprendrewul lan mooy muñ mm-hmm. ñu bari dañ foog ne lan mooy muñ mooy bu yàlla tegee benn problème nattu ak xeet bu mu mën a doon ngay wan yàlla ne damay mën a résister <laughs> bu boobaa yàlla dalay lay tegaat beneen bu gën a diis nga wan ko ne yaa ngi résister ba keroog mënatoo résister da teg rek ba keroog dootoo mën a résister parce que loolu mooy yàlla da ma koy wan ne ko yàlla damay résister ak yow du noonu lu loolu mooy muñ muñ mooy lu la mënti dal rek nga ne yàlla ah man maa ngi nii de xam naa ni comprendre naa man dama faible te yow rek yaa ma mën a mooy nga jàmbat ko ci ci moom kese bañ koo jàmbat ci ñeneen loolu muñ mais muñ du ne damay toog rek di résister déedéet muñ mooy nga ni damay jàmbat kenn kese laay jàmbat mooy ki ko ci ci jara jàmbat voilà loolu moo ne kon munuma fëgg buntu keneen ku dul yow yàlla sa buntu waaw parce fëgg yeneen bunt yi amul musta am njariñ lam yu fit maanaam lam yu fit lam muy muy musta am njariñ fëgg yeneen bunt yi musta am njariñ amul waqara sama konkongal baabal xayri ci buntu keneen ku dul yàlla lam yu fit musta am njariñ li lii moo tax saraf naa ñu ñu ñu dawal ñu wëlbati nax wa baabika jëm ci sa buntu yow yàlla kese wijjati sama jëmm ci moo tax yàlla léegi sa yow kese laa jublu jeex na wut dubluma ci keneen waaw waaw mhm. mooy kon li nga doon wax léegi nii hmm. dañuy nit ki mu am noonu moo gën ci mhm. ak euh, ñaan yi nga koy ñaan mhm. mu teggil la lii nan la nan lañ leen di boolee nan la leen di boolee voilà xam nga li mu la def li mu la teg ci natt daf la ko teg pour justement nga delluwaat ci moom mais jàmbat gi nga koy jàmbat mbir mi ni ko ah yàlla lii de lii la yàlla man de nii nga ma teg loolu mooy parce que quand même am na benn désagrément bu ci maanaam am na lu ci metti daal am na lu ci xaw a naqari nga ne ko ay yàlla di man de lii de bëgg naa ngi dindil ma ko bu fekkente ne alarmé wu parce que maanaam au lieu ngay toog di alarmé wu naan awma lii meluma nii xawma lii defuma lii lu tax aw au lieu ngay nekk di alarmé wu foofu mais nga dem nga jublu ci yàlla mi nga xam ne moo koy rek la nga ñaan ko ko nga jàmbat ko ko mm-hmm. loolu la mais saa mais li ñuy tere mooy nga toog rek naan che man daal bu ma sañoon mel nii bu ma sañoon am lii bu ma sañoon kii lii che dangay waaru loolu mooy alarme wu boobu bu ñuy tere mais alarme wu maanaam jàmbat ci kanamu yàlla loolu abadan kenn du ko tere parce que loolu mooy jëmmi toroxlu ci yàlla wan ko ne ko yow yaay borom bi man maay jàpp et que li nga bëgg rek tey ah, am maa ngi lay ñaan nan nga def ba li ma bëgg dëppoo ak yow li nga bëgg ba li ma bëgg <laughs> dëppoo ak yow li nga bëgg parce que ñaan gu nangu loolu kese la ah tawfiq ñaan gu nangu yooyu yëpp loolu kese la mooy li nga bëgg dëppoo li yàlla bëgg jeex na ba saa yoo bëggee yàlla bëgg wala bo yàlla du au plutôt maanaam dañuy wax ne saa yoo bëggee yàlla bëgg mais réalité bi mooy ne yàlla du la bëgg loolu dul moom li mu bëgg loolooy réalité bi waaw. ah. bu fekkee yàlla bu ma bëgg loolu dama bëgg dama bëgg dugg ci ma jafe-jafe. waaw loolu mooy dama bëgg insister nañ. voilà en fait daal daal bëgg ma dugg ci ma. voilà exactement comprendre voilà ah na kii sax benn way way bi lu mu la yàlla. bu dul woon bëgg gi nga bëgg sama aajo faju kon doo ma inspiré ma di la ñaan waaye bëgg gi nga bëgg sama aajo faju moo tax nga inspiré ma di la ñaan nga parce que da gis ñoo xamante ne tamit du ñaana parce que jàpp nañ ne affaire du sotti et lii ñaan du ko rek <laughs> benn waaw modalité la mu quoi benn partie la ci ni muy doxe maa lépp dogal gi comme sabab la quoi sabab la aussi hein mais mais du comme euh, <laughs> voilà mais mais léeg-léeg nga gis ñoo xam ne jàpp nañu moom moom jarul ñuy ñaan quoi parce que affaire bi du du soxla du sotti. danoon ñu ñaan tamit ñaan ba sonn mais affaire bi ñëw tamit. waaw loolu c'est parce que dañoo yàkkamti. dañoo parce que dañoo yàkkamti. après nag problème mu ñaan aussi maanaam question mu ñaan dafa am ay subtilité aussi yu ci nekk dafa am aussi le euh, parfois ñaan gi ngay ñaan. c'est pas parce que da ngaa soxla kese kese kese moo tax ngay ñaan mais c'est parce que aussi da ngay jaamu yàlla yàlla dafa bëgg ku koy ñaan aussi loolu am na beneen subtilité mais bon après yëpp ay étape la ay ay xaal la léeg-léeg nga nekk ci xaal boo xamante ne xaalu ñaanu jàmbat la léeg-léeg nga nekk ci xaal boo xam ne xaalu ñaanu jaamu yàlla la léeg-léeg nga nekk boo xamante ne mooy comme bi maam Ibrahima alayhi salaam doon wax naan ñaan maanaam. xam gi mu xam sama aajo doy na ma ci ñaan mooy biñ biñ koy sànni ci ci taal bi ba naa Jibril alayhi salaam ñëw ndax danga am aajo mu ne ko bu dee ci yàlla waaw mais bu dee ci yaw déedéet mu ne ko waaw acca kon kon nag ci yàlla ñaan ko mu ne xam bi mu xam sama xaal doy na ma ci ñaan ilmuhu bi xaali yakfi an su'aal xam bi mu xam sama xaal doy na ma wala mais loolu yëpp ay la du tout le temps ngay mel noonu parce que moom ci jëmmi boppam am na yeneen moment da ngay gis ci alxuraan muy ñaan ci alxuraan bari na ci ay ay ay ay passage yoo doon ñaan maanaam nga gis ne kon yooyu ay xaal du du du nit ki tout le temps danaa xam bi yàlla xam sama xaal doy na ma ci ñaan parce ñaan tamit beneen partie la ci ci jaamu yàlla gi mais xaal boobu bu dikkee tamit àndal ak xaal boobu nga wéeru ci yàlla loolu ci bee xeetu tawakkul la bokk voilà hmm? voilà mais. Euh, mais war a ñaan toog fii di di jàmbat nag loolu moo bon voilà moo loolu moo bon d'ailleurs mooy moom mooy li suñu Babacar doon wax ah, radiyallahu ci ñaanam ci ci kiiwam boobu gaa doon ko jàmbat affaire crise bi problème yu metti yooyu comme laan de wax naan bàyyi leen di jàpp boo xoolee xasida bi yëpp mooy duñ def arab wala xasida bi yëpp ci ci ci presque ci lool la voilà de euh, am na ci bayit bu mu naan bu walla dafa répété waxu yent bi sallallahu alayhi wasallam inna du'a silahul mu'minina ajal ah bu leen ko wax loolu la ne jaas ne ne ñaan mooy bu leen ko xeeb nekk fi rek di soow guddi yi ak bëccëg yi guddi yi bëccëg yi tout le temps ngay nekk di jàmbat rek di soow di soow rek maanaam soow xam nga soow soow soow ko am kaas di kaas di respecté que amoon nga benn arme te mooy nga ñaan le temps bi ngay toog naan noo dëkk bi da ngay waaru affaire yi doxul noo affaire dafa metti maanaam temps boobu nga doon préoccupé ci di wax loolu mais tàllal ko ci sa loxo ci yàlla nga ñaan ko loolu moo ëpp doole ko loolu loolu moo gën a bénéfique ba pare am na beneen problème bu nekk ci di jàmbat ci ci jàmbat beneen problème bu ci am mooy day yokk naqar maanaam ndax day tax nga gën a comprendre maanaam day tax nga gën a comprendre problème bi ampleur bi quoi ampleur problème bi day la ko di ko koy waxtaane day yokk day yokk gravité bi. yàlla ba pare day tax affaire boobu mooy des quoi le fait nga koy wax mooy des ci sa affaire bi problème bi mooy des dootoo nekkati ci ci esprit wu ci problème beeg yooyu da ngay nekk di esprit affaire bi metti na affaire dafa doy waar affaire ci pexe amul voilà mais ci ci ci état d'esprit boobu ngay nekk. <laughs> wala comme li sëñ la wax léegi mais yow de jàmm dal la <laughs> voilà <laughs> hmm? et cetera donc loolu moo tax il faut toujours voilà tam am di ban di te ñaan ci jëmmi boppam jaamu yàlla la xam nga loolu mooy beneen affaire bi ñaan ci jëmmi boppam ja mooy d'ailleurs moom mooy synthèse jaamu yàlla yi ñaan mooy synthèse jaamu yàlla yi donc au lieu ngay jaas di jàmbat ñu ñaanal te lu yàlla manul amul voilà. annahu laysa mahrabun siwa babuka xaami madat yu dayat yi ba ma xamee nii ba ma leeree ni awma beneen yoonu beneen feneen fu ma mën a jaar ba rëcc amul feneen fu ma mën a jaar ba rëcc lu dul sa buntu bi yow yàlla mhm. ci laa nag tàllal sama ñaari loxo yu tuuti fii ñaari loxo yu tuuti yii mhm. waaw tàllal ko loxo yi mhm. voilà comme li hadith bi wax rek yàlla am na kersa ci euh, nga tàllal ko ay loxo ba pare mu delloo ko noonu ci zéro yàlla du def loolu moo tax am na sax ci moo tax am na moo tax aarif billaahi xam biñ xam affaire boobu ni mu màggee moo tax da ngay gis léeg-léeg mën nañu toog sax jékki-jékki rek daal di tàllal seen loxo duñu wax dara dañuy tàllal rek seen loxo yàlla nii rek daal di daal di bàyyi parce xam nañ ne bu ñu ko tàllalee yàlla yàlla du ko delloo mu ci neen ci zéro li yent bi wax salaam yàlla du def loolu voilà mm-hmm. mm-hmm. bàkkaar voilà wala wala yéegiti la ci loo xamante ne voilà ah, yéeg ko foofu munoo ko woon a munoo ko woon a am lu dul loola moo tax tout le temps njëriñ la mais ñu euh, comprendre rek que ni yàlla mooy mooy mooy doxal mbir yi et que boobu boo comprendre rek lépp lépp lépp lépp leer moo tax fa kullu xarakatin bépp lépp lu yëngatu ak bépp yëngu-yëngu bokk wa sukunin akuk dal fil wujudi ci nekkitee fi fa huwa loolu ilahiyatun ko buur yàlla bii dëgg bii dëgg la tout est divin un mouvement voilà position stationnaire lépp lépp lépp ci yàlla la jóge lépp yàlla la lépp ci yàlla la jóge li annaha ndax yooyu yëpp yëngu dal gi bi yadil xaqi ci loxo yàlla ci bi yadi xaqin ci loxo yàlla moomu la amee ci dëgg wa saadiratun te dafa jugee am xaqin ci dëgg mu yàlla mawsuufun te dañ ko melale bi annawoo ci ne moom ala siraatin ñu ngi ci kaw yoonu leer te yaatu mustaqim bay coo wooral bi ixbaari ci xabaare ki nga xam ne as-saadiq mooy ku dëggu ki al mooy ci yàlla wóolu te mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko nettali te ci alquran la jóge wala boog ci yent yàlla huut alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne moom mooy maanaam moom la borom bi doon wax ci làmminam ci lool ci aaya googu moo tax fa inna li wér ba mooy ar-rusula yenent yi alayhi wassalaam laa taqulu duñu wax alallahi ci yàlla illaa lulul maa loo xam ne taalam taalamu dañu koo xam min wu ci yàlla liñ xamee ci yàlla liñ maanaam yent yàlla wul alayhi salaam muy wax loolu ne amul benn mbir lu dul ne yàlla moo ko jàpp ñëpp ci jubbu bi di xëcc di diiri mooy dawal lépp et que sama borom subhaanahu wa ci kaw yoon wu yaatu te leer te coowooral la ne maanaam loolu <coughs> loolu yenent yàlla wut bu ko waxee alayhi salaam te moom mu bokk ci yenent yi te yenent yi alayhi salaam li ñu leer mooy ne du ñu waxee ci yàlla du ñu wax ci mbiru yàlla lu dul lañ xamee ci yàlla fahum ndax ñoom yenent yi alayhi salaam a'lamul xalqi ñoo gën a xam ci mbindeefi billaahi ci yàlla ñoo gën a xam yàlla ñépp waaw mu ne walay sa amul nag lil kaw ni ñeel nekk ci fi ma'ziratan akub euh, njéggal ak ngant ma'ziratan ak ngant aqwa bu ëpp doole min hadhihi ci lii waaw mindee fi amuñu ngant bu ëpp doole lool parce que comme que lépp ci yàlla la jóge lépp yàllaa ko doxal ah, loolu ngant bu rëy rëy la fa dafa bokk ci rahmatil rusul yi yër yërmandeeg yeneen ci yàlla sa sam bil xalqi ci mindeef yi tanbihul xalqi mooy leeral gi ñuy leeralal mindeef yi ala misli hada ci lu demee mbir yi nii ci lu demee nekk mbir yi leer la fekkee yenn ci yàlla sa sam li ñu leeralal mbir yi loolu dafa bokk ci seen yërmande wala ma ba nga xam ne xakaaxaa nettali na ko nag alxaq buur yàlla anhu ci moom yenn ci yàlla Huud alayhi salaam kay. bu ko defee yusmi'una mu digtal ñu maqaalatu waxam jooja alim naa te ñi ci la ñu xamee ne anna naka zalika loolu kat min rahmatihi ci yërmandeem la bokk yërmandeem dinaa bi ñu yërëm ñun xaysu ba nga xamante ne arrafanaa xamal nañu bi misli hada ci lu demee ni yi lu demee ni mbir yi ñun mi fa kaana mu daa di doon nag taarifu xamal gim ñu xamal iyaana ñun bi maa ci li nga xam ne xaaloo wax na ko rasulu yenentaam boobu sallallahu alayhi wa sallam ne bushra ak mbégte la ak bégal la plutôt bégal la bu tukkee ci yàlla la naa ñeel ñu min qawlihi te bokk ci wax jam wax ne ci sourate Yunus aya 64 lahumul bushra fil hayatid dunya lahum ñeel na leen al bushra ak mbégal fil xayaati dunya ci dunduk àdduna gi wa kaanat te mu nekk nag al bushra bégal googu min kalimaatillahi bokk ci kàddu yàlla yi mu indi ci alquran te wala tabdila amul ak weccoo li kalimaatillahi ñeel kaddu yàlla yàlla du changer waxam kon xam nañ ni euh, borom subhaanahu wa ta'ala yërëm jum ñu yërëm ci la ñuy xamee ni yërmande yàlla dafa matale lépp parce que dara mënul soppeeku mooy comme ni ko wax léegi ci lañuy xamee ni ndekete même safara am bi muy yii fiir yi sax ndekete ci yërmande yàlla lañ nekk ñun ñoom sax ndekete ci yërmande yàlla lañ nekk sauf que yërmande la boo xamante ni gis gi ko nit ki gis dafa gën a jafe te yërmande gi gi ñuy mën a gis te nekk àjjana nañ ko yërëme fi mu tollu tey euh, pauvre bi gis gi gis ne yàlla da koo xéewale moo gën a jafe que riche bi bu dee riche bi am na ay bët yu bëtu xol maanaam bëtu xol parce que léeg-léeg ñu defal koy xéewal yi yaa mais du gis ne yàlla da koo mooy mooy li dal boo xoolee réew occidentaux yëpp ñoom léegi looloo leen dal ñoom ñëpp presque mais ci ngay xamee gravité wu maanaam kiiraay bi maanaam voilement bi ni mu méttee ci yu mel noonu nga ko xam maanaam gis nga xéewal bu gis nga ci ci xéewal yi ñuy jàllale ko guddi bëccëg suba ngoon gis ngeen mais ànd ak loolu yëpp ñoom jàpp nañ ne jàpp nañ ne fi mu toll ñu ngi waaj a àll ngir ne xeetu problème yu dul jeex ñu ngi ci ne ci nga gis ni mais kiiraay yi ni mu méttee en fait voilà. waaw mais maanaam non c'est que loolu moo garaaw en fait mais loolu kiiraay moo waral en fait kiiraay la moo tax doo gis xéewalu yàlla jamais moo tax kiiraay moo tax te kiiraay yu gën a mag mooy kéefër moo tax gis nga yàlla ah boo euh, am na fu mu koy waxee ci sóoratu Saba su ma juumul mooy dëkk yooyu qaryatan aminatan ta'ti rizqaha ragadan dim naan après mu ne fa kafarat bi an'amillah fa albasaha libaasal xawf wal ju'i bima kaanu yafqud dëkk yoo xamante ne la dafa amul sécurité wërsëg yi di jóge fu ne di ñëw di di taw di wàcc waaye nag ñu weddi xéewalu yàlla bi maanaam di jàmbat di kaas affaire doxut kii nangam léegi xam nga nu ñuy def yàlla ne fa albasaha ma solal dëkk ba nag léegi libaasal xawf wal juux yéere ragal nag léegi insécurité ak wal juux ak xiif léegi nag ñoom ñu xam loolu lan lay tekki te bu ñu deful attention looloo ñu dalal ah. parce que affaire yaa ngi dox ngeen ñu dugg mais xéewal gaa ngi am nga ni amul man waxuma la sax Europe Europe même mais man Afrique laay wax waxuma Europe de Europe moom dañ ko jëlal ak ak ak ak Amérique ak yooyu Afrique affaire yaa ngi dox gaa yaa ngi gaa yi léegi kër yi ñëpp am nañ courant wala presque matériel yi koo gis kër goo dugg am nañ télé wala sax am nañ ñaari télé wala yenn yi télé yi ci néeg bi ak télé bi ci digg digg digg saal bi frigo gaa yaa ngi koy am mais mais nañ dellu rek ñun ñëpp xam nañ ma wax vingt ans ci ginnaaw mais ñun ñii ñëpp daanu mais voilà dañ daal di digal waaw waaw. voilà ay xam nga ni mënoo ko imaginer loolu <laughs> Pikine am climatisé non mais c'est vrai yooyu mais c'est des choses yoo xam ne daanoo ko imaginer il suffit que nga dellu ne dix ans quinze ans ci ginnaaw mi ngi yor téléphone portable di branché courant bi soti ñu ne ah bi baaxul normalu mais c'est normal parce que matériel moo bari léegi te même avant daraan coupé ah te gars yi du vraiment gars yi def nañ man pour courant bi baax affaire bi nag matériel bi nag moo bari nag nañ wax nag affaire aussi matériel nag léegi dafa gën a bari aussi population bi yokku mais affaire bi day gën a métti gérer mais malgré loolu quand même gars yaa ngi am courant te kër yi léegi ñépp xëcc nañ pour nga dugg fi mu toll benn dëkk boo xamante ne dëkku dëkk la bu bu am plus de cinq mille habitants nga xool ko Séné Sénégal ba pare nga gis ko kër yu amul courant dañ leen di wàññi. waaw ak ndox mi maa ngi fàttali ko sama yaay doon dem di rangi ndox fajar waaw dañ ko daan def ci dañuy rang waaw toog xaar mu waaw ñu ñu ñu ñu daan def kànnaar yooyu. waaw voilà waaw. <laughs> ci ci robinet bi loolu yàggul daal. <laughs> robinet mbedd loolu lañ ko daan tuddee robinet mbedd. yooyu yaa ngi koy mu ngoog. <laughs> waaw. këri këri këri sàkk bi ñu di di ñuy dagg pinditeer di defar ay ay ay ay parce que këri ay sàkkat la yooyu yàggul dara dara dara loolu yëpp amatul ñu ne xéewal amul affaire dafa gën a metti baaxul au moins gaa ngi lekk ceeb te avant non mais avant avant gaa yi daan lekk ceeb ku ko lekk gis te loolu du suñu génération maam yaa ah, suñu génération papa yi la buñ doon lekk ceeb waa waaw ñoom dund de façon ba léegi bu ñu lekk ceeb bu ñu lekkee ceeb du ñu raxasu parce que dañuy jàpp ne bu ñu nee seen moroom yi ne ceeb lañ añee tey gars duñ ko gëm du ñu raxasu pour ne ah bon ni waaw ñu ne xeeñtul nga daal xeeñtu gis ne ceeb nga lekk gars yi di wax woon admiration waaw mais man sama ñoom papa am loolu la sama sama papa sama papa ñoom ñoom biñ nekk biñ nekkee xale loolu la wa si si mais mère bi bu fi nekkoon sax dina leen ko mais am na ko ñoom tamit loolu la la nañ effectivement ñoom tamit lool la loolu moo leen dal dara ñoom bi ñu nekkee xale ñoom ñu ñëw waaw te xam nga tam koo nekk man noonu waaw année cinquante yi la wa cinquante soixante soixante plutôt waaw année soixante yi waaw mais même même boo jëlee année quatre-vingt-dix yeeg léegi man maa ngi fàttaliku mais ay quatre-vingt-dix-huit ay quatre ba année yooyu mais gars yi euh, euh, euh, mais mais mais mbedd mi da nga daan romb par exemple théâtre gars yi buñ ñu ko seeta mais dañ daan génne télé yi ci biti biti pour nit ñi ñëw génn ñëw bëri parce que kon bi gars yi doon ñu am télé <laughs> mais waaw léeg-léeg dafa yàgg lool. waaw kay yàgg waaw bu ñëpp de. mais gi quand am na quand même. voilà macha allah a moo a wér. voilà xéewal am. voilà ak ak ak mais ñun suñu oto yi ñu am cinq cent suñu papa yi xalaatuñ ko woon xalaatuñ ko woon da ngay sax kër maanaam bu amee ku ku ci am am oto loolu mooy signe bi wone ne ci riche yu mag a mag yi la bokk wala seen kër daa am frigo ñoom seen kër dafa am frigo mooy ne ci riche yi la bokk. ci téléphone bu am ñëpp dañuy voilà parce que dañ leen di woote voilà waaw waaw ate loolu yàggul ah depuis depuis année deux mille waaw da ngay woo kër diw pour ñu dem woote seen kër pour ñu dem ñu wuyu leen ngay da ngay parfois sax ngay couper pour woote waat ñu ñëw wuyu si la yow loolu lay fekki wala wala. voilà. téléphone kii cellulaire lañ ko daan wax mooy téléphone portable ba muy doog am mais moom la gars yi daan doser. la gars yi daan doser ku ci portable mi ngi mel ni sa way or nga yor. mais yooyu yëpp di ay xéewal nan bàyyi nan bàyyi sax di ko def fii ci kanam. am ñu ne affaire yi affaire ñu ngi dox kay mais bu baax mais bu baax a baax c'est rien que tey ci suñu salon yi ci suñu âge suñu papa yi am nu woon salon yi mel noonu ko waaw kër ba seen kër baay lañuy dëkk waaw ak yeneen ak yeneen donc voilà bu bu kenn ne affaire kiiwut a ah, non non non affaire daa gën a neex sauf que le fait que gisuñu ne affaire yi dafa gën a neex mhm. loolu mooy jëmmi mbugal bi tax affaire bi gën a metti maanaam yëg gi ñuy yëg li dafa naqari mais moo tax suñu parents yi ñoo ñu gënoon heureux ci côté boobu parce que ñoom lu tuuti loolu dañ daan gis ne dafa bari dañ daan gis ne dafa bari. mais da ngay wax benn affaire mais xel yi moo dul dem ci ne lii mën naa ne xam nga am na benn jour ñu koy wax fii euh, du woon fii booy kër ñoom seen jibi la woon ci mais daayira la woon mais par exemple léeg-léeg dañuy gis par exemple ñun boobu exemple dama joxe ñun bi ñu nekkee xale kër gi ñu dëkkoon université Euh, benn néeg la woon après mu am en fait mooy muy xam nga rek c'est pavillon marié université foofu xam PM yi xam la lool la quoi mais foofu foofu lañ nekkoon ñun waa kër gi yëpp ci kër foofu lañ dëkkoon ci ci ci ci ci ci déedéet ci ci biir studio te sama am sama papa am amoon na ay rakkam yu fa doon yu fa nekkoon dañ daan am ay gan ci même kër googu lañ daan ne mais affaire boobu mais musul créer questionnement mais am na après après am na ñu doon ah way non c'est que man ne ndax ki affaire boobu dafa met mais li la di def. naan way léegi xam nga xel yi dañoo kii lan moo soppeeku moyens yeeg yooyu non non non man leen mentalité yi la mais nanguwuñ ko woon maire yi nanguwuñ ko woon mais yàlla dafa def lundi bi xam nga dimanche la daayira bi lundi bi euh, journal France 2 ñu wane migrants yi ñi nekkoon Calais boobu yow ñun ñoo ko doon seetaan na dox ñu wane migrants yi. am booy tubaab yoo xamante ne ay étudiants lañ amuñu dara li seen bourse bi ñu leen jox pour ñu war cee jënd seen matériel bi ñu war a jàngee ouverture yi moom la ñëw jël ko pour jox ko migrants yi ñëw di di leen dem jàppale ci defar affaire yi di defar seen seen fi ñu dëkk ak yooyu ñu laaj leen ndax da ngeen am moyen mu ne amuñu moyen mais dañoo xam ne rek ñii ay nit lañ te mun lay war nañ mën mën a jàppale nga gis ne problème bi yëpp problème mu état d'esprit la du problème mu matériel problème mu état d'esprit la si problème mu état d'esprit la mais imagina suñu imagination mu munul yegg ci ci ci ci ci ci ne sama un euro bii ma yor mën na maa doy man damay jàpp ne un euro bu ma ko yoree mais mënuma ci dara un euro lu ma ciy jënd. alors que un euro mën naa ci dara quand même mm-hmm. tout cas mën na tax ba tey tey tey du ma dee ak xiif mais parfois c'est que loolu moom moo tax abondance bu bari maanaam xéewal gu bari bu bari bu bari bu fekkente ne àndul ak tarbiya maanaam yaru ci yoon yàlla mm-hmm. loolu dafay indi yàqu te day day indi weddi xéewalu yàlla te dafay indi maanaam xeetu sànq la lay indi en fait. Mm-hmm. siis bi abondance bi quoi voilà le fait ngay jàpp ne euh, ngay jàpp ne euh, wuy euh, sawaay fii comme par exemple fii ñu ngi fii laaj dix mais lu tax sawaay amul dix euros yu mu joxe maanaam question question lu tax sawaay moom man ta joxe dix euros yooyu xam nga mën na xam nga d'accord waa ji mën na maanaam yow c'est parce que état bu foofu état bu fooy questionné woo ci 10 euros yu ma mën a jot état boobu danga koo weesoo weesu mais eh, ça fait des années-lumière maanaam léegi fàtte nga ko fàtte nga ni nit mën na am problème boobu loolu tax empathie bi nga war a mën a am maanaam ak yërmande gi nga mën a am ci nit ki nga xamante ne moom amu ko day day dem ba mujj day dee ci xol maanaam doo comprendre nan la nit mën a def ba amul lii alors que am ko amul. te possible na te ni nga demee yow boo weesu loolu yàlla loolu la ci mën a delluwaat ah oui waa si xam nga fi mu am na ñoo xamante ne eh, maa maa ñu ngi so doon waxtaan benn ba am na ñoo xamante ne jàpp nañ ne eh, nit daal. dëgg-dëgg nag toog am maanaam amut lu mu añee wala lu mu ndékkee loolu daal loolu daal amu fi ah non non non ah ah non non loolu nag ñëpp ko am waaye ah waaye xam nga nag loolu di waaye déedéet waaye nañ mais am na am na ñoo xam ne amuñu lu ñu ndékkee waxuma la añee ah, ndékki rek amuñu mais te loolu dafa extraordinaire en fait lu mais lu ñu mën a comprendre la ci nit too lu mu dikkee loolu lu ñu mën a maanaam dafa war lu woon a nekk luñ naan lu tax ay yoon poser question déedéet nan lañuy ñuy jàppalee ku amul lu mu dikkee loolu moo waroon nag question bi mais lu tax amu ko ah mais comment ça loolu ndax mën naa ne ndax amati na déedéet am na la question de pas là nan lañ leen di jàppalee bañ jénni ci loolooy question bi te sax loolu du question bu metti ah parce que bëri na ci ñun ñoo xamante ne fii mu toll weer wu dee danañu lakk cinquante euros yoo xamante ne ci maali foro lañ koy lakk ci ay affaires yoo xamante ne vraiment du dara ah <coughs> waaw damay wax rek ni mu wax loo xamante ne da ngay romb benn affaire rek. rek daal di waaye affaire bi tam ko jënd waaye rek daal di door door ji parfois sax carte bleue bi ngay dugal rek du composé code bi affaire bi jàll bien après ngay yëg ne ah oui ça kii bi kii bi kii bi amoon na génnoon na de te affaire bi cinquante mois bi cinquante euros yi fu mu jógee ah ma jëndoon keroog la mais code bi rek maanaam doo ci siiw parce que nekkoo ci moment boo xamante ne da ngaa nekk ci restriction budgétaire bu metti parce que jàpp nga ni situation voilà ça va quoi ça va mais mën nañu comprendre quand même koo xamante ne nekkul ci situation yo koo xamante ne c'est totalement à l'inverse tey un euro bu ko jëlee dugal ko foo xamante ne du noonu mais il va le regretter amèrement mais bëri na ah te dafa bëri na ah. ah monsieur Ba Ibrahima ah gaa nga xamante ne da ngeen di tànn sax sooy jën yi ngeen di lekk ah loolu wax rek waaw <laughs> non mais c'est vrai dama ci doon waxtaan ak ñoom man man leen xaw ma tilapia tilapia waaw tilapia nan wo non tilapia ñun duñ ko lekk quoi parce que tilapia non non non tilapia da ngay waaru tilapia waay waay saa yi mënoo ba ñu lekk tilapia moom moom da ngay wax parce que du du jëlu li ci ci ci ci ñoom mais c'est c'est maanaam man comprendre naa ko ah la comprendre man xaal boobu <laughs> mais c'est c'est pas négatif hein mais c'est juste pour dire que ni maanaam nit ñi dañuy wuute léeg-léeg moo tax après loolu laa leen wax ni leen noomee c'est que état d'esprit yi moo dul benn état d'esprit yi dul benn voilà du du du te état d'esprit yi li tax du benn dafa dépendre mais pourtant boo leen ko waxee dañuy foog ne xëy na da nga da kii mais non non non dafa dépendre aussi ci moyens yi ngay am am na moyens yu may am mais effectivement tilapia kenn mënu ma koo lekk loo mais c'est vrai am na moyens yu may am mais du jël euh, du ma jël train avion laay jël hélicoptère laay jël privé jet privé laay jël parce que moom samay moyens moomu ko may bu ma gisee kuy reyante ci avion yi. di jënd billet di fay ay di place di jël place euh, économique yeeg yooyu mais daf may jaaxal. ah am na fi de. waaw xam naa ko. aéroport soxla léegi léegi war a dem Paris woote nee nañ maa ngi ñëw ndax di nga ni taal leen avion. waaw dañuy <laughs> waaw mais mais loolu état d'esprit la xam nga tey fi mu toll. avion taxi avion taxi aéroport bureau mu ngi avion taxi. waaw waaw dañuy ñëw rek kii na nga am moyen rek avion taxi. maa ngi ñëw woo gars yi. waaw wala wala waaw wala costume costume euh, trente six yi ñu doon dégg. mais xaw ma ñetti costume la. waaw ñetti costume ñooy def trente trente six mille euros. mais xam nga loolu. xam nga loolu tey man fi mu toll sama junni xel xalaat lu jënd costume boo xam ne boo ci amee ñett mu nekk trente six mille euros loolu moo ko def. ah xam nga loolu man du ma ko def mais état parce que am nga ko maanaam nit ki tamit duñ ko ŋàññi ci li nga xam ne maanaam moyen wam moo ko yóbbu ci xalaat boobu mais liñ ko mën a reprocher mooy la fait que du gestu tout le temps ñi ci suuf loolu lañ ko mën a reprocher mais pas parce que dafa dafa dafa dafa dafa dafa def dépense yu ci yor déedéet voilà mooy moo ko may loolu comme ñun ñëpp ah ñun ñu dare kenn ku nekk ci ñun fi mu toll di nga jënd loo xam ne leer na ne am nga mbokk yoo xamante ne bis ñu ko yëgee danañ la mere waaw waaw fauteuil yu 1000 euros nga jënd ko te sa mbokk yë yë yëpp am nga mbokk yoo xam ne moom bis buñ ko yëgee dinañ xam ne fauteuil yu 1000 euros waroo a jënd ngaa jënd rek chaise bi kii nii parce que xaalis boobu man mii ni ma ko soxlaa doon na ma jàppale ba année bi yëpp sama coono yi ma nekkee mu wàññeeku. mais du voilà mais le fait que problème bi nekkul ci jënd photo yi 1000 euros bi problème bi fi mu nekk mooy gannaaw ba ko jëndee la fait que gestu wuloo am na ci suuf quand ñoo xam ne waroon nga leen di mën a jàppalee quand même tuuti tuuti foofu la problème bi di nekkee après voilà kon. peut suñu kër ñu nag sànq siwo ñu dem sangu ñetti fan yi njëkk yi siwo bi du ma doy mukk ma waaw ñun ñi jëm mën nañu ko am non ba pare day sedd ba pare ndox mi day sedd

si si il le faut. man sama papa bi muy immigré si di jógee Fouta di dem Dakar dafa dox ba foofu oto amul. Ah, waaw ñun ñii xel li si cent pour cent pur ji xam nga ñu boo xam ne dañ koo prêter mi ngi ma ah. xool ah. ah. xam nga ni loolu xéewal la dañ ko war a sant yàlla wuute nag nga wa ci xaal boo xamante ne saa waay waxuma la ji bi mais boisson yi soo soo kii boo amee bu ñu amee gan ba am gan rek nga koy gis ba pare par tuuti lañ la ci mosal waaw waaw waaw sëñ bi ñu ngi ci xéewal nag man naa nañ sant yàlla daal nañ sant waaw nañ sant yàlla te xam ne ñun nekkuñu ci yenn kii quoi situation ba pare surtout nekkuñu ci yenn problème yi parce que <coughs> boo jëloon avion daw trois heures de temps rek wala quatre heures de temps mën ngaa wàcc ci dëkk boo xam ne instant bi ay bomb nga fay sonné hmm. ay bomb nga fay sonné si waaw nga romb ay nit ñoo xamante ne dañoo tëdd dee te bari na nit ñoo xamante ne bu daa bàyyi bu dul ñun ñëpp gis parfois ku ku ku ñu dóor bal mu dee ba nit ci ñun ñu ko mës a gis am na ñoo xam ne loolu seen bii ci loolu rek la ñuy dund ñu ñu dóor bal ñu dee rek la ñuy romb ci mbedd mi voilà voilà ci télé bi keroog dama gis benn euh, ay boy syrien ñoo xamante ne seen fo fo yëpp mooy Euh, di di di di fetal di dóor pistolet di di di di làqati di dóorante parce que loolu rek dañ xam mooy guerre biñ juddoo daf maanaam mbool pas biñ juddoo mais bi ñuy xàmmee en tout cas dañ dafa fekk xeex xeex bi tàmbali xamuñu leneen hmm? kooku kooku di ko jox ceeb wala pat mu naan la néeku kooku xamul loolu te ñun dañuy tànn. plat bii daal lan nga bëgg tey ñu togg ko non plat bii moom vraiment suma sañoon non teggoon lay waaye soit boobu nga am sant yàlla la de privilège bu rëy la xéewalu yàlla du màgg la si nag am naa choix wu euh, tey ñamu soow moo ma neex voilà suba ñamu voilà bon xam nga fii riiral jën gi jën gi ginnaaw suba nga ni nga ni toggal toggal ma ceebu yàpp parce mais loolu xéewal la goo xam ne gis nga ku ko santul ah non ko santul gis nga lii <laughs> amoon nañ suñu benn kii mbàkki bu so naan gis nga siyaam bii képp ku ko yàq ku ne bu la yàlla jàppe non dana la mbugal quoi <laughs> xam nga loolu naan suñu attaaya naan suñu kii toog fii yaa ngi dégg bu seddee ñu taal sufaas bi bu tàngee dégg nga ñu ubbi parenté affaire yi mais sëñ bi di taal lampe bi yor frigo à côté waaw di defar café suñu neexee ñu ngi attaaya di naan boisson bu sedd waaw te attaaya bi ñëpp dañuy naan ku bëgg rek ku bëggul rek moo dul naan mais ku bëgg ku ne mën ngaa danga naan du attaaya koo xamante ne dañ koy beral muskallaf yi waaw voilà wax nañ sant yàlla nañ sant yàlla sant yàlla dafa baax nañ sant yàlla voilà nañ sant yàlla voilà bari na ci ñun ñoo xamante ne am na yenn feebar yoo xam ne xamuñu ko mësuñu ko dégg wala parfois duñ ko wala buñ ko déggee dañ ko ci dégg yi lañ ñam mësuñu koo gis et cetera voilà waaw da faju wuute nag foo xamante ne boo feebaree fii fayu xaalis bi ñëwul duñ la faj fii xaalis bi ñëwul duñ la faj waaye ñu la nga mën a faju tranquillement après nga génn dox sa dox amul benn problème bu nekk ci ginnaaw loolu yëpp xalaatoo affaire bi ñaata lay jar xalaatoo prix wu feeb maanaam feebar bi ma feebar prix wu faj gi ñaata la xalaatoo ko. sama nijaay sax bu ñu wax ne nekk Italie mu doon expliqué benn kaaw benn maire bu ñu ñëw Italie pour faj benn piqûre bu ñu benn bi rek mille euros la jar ko sax pour faj parce que hôpital bi ka mooy noonu voilà benn waaw man am naa sama copain bu newoon si dugub bi Sénégal jamono ji mooy day ñëw régulièrement moom dafa am feebar boo xam ne mais sécurité ko jël en charge à vie mais paquet comprimé bu nekk rek 800 euros la benn ba te bu bu ci nekk 5 lay def 5 comprimés da ko war a jël tout le temps li pa waaw mais le fait que ngay mën a fajoo noonu mën a am te amul problème loolu mooy xéewal ba pare faj gi nekk fi aussi faj gi nekk am na lu mu doon dale sans maam du survivre benn jour de plus si le fait que li koy faj ne bi dama war a dem bloc opératoire ak noonu suba gars mais xam naa gannaaw waat suba naa génn deux jours laa fay def ba pare jàpp ne dara du la dal ngir sa xel dal na parce xam nga ni médecin bi lay faj dafa compétent sëñ bi loolu xéewal gu rëy rëy rëy rëy la fii xam nga ñun buñ demee ba am naa maanaam am naa oto nekkatul looy looy waxtaane xam nga fi mu toll ñu bari ci ci ci jotaay bi am nañ oto mais en fait bokkul ci li ñuy waxtaane quoi maanaam bokkul ci ci sujet yi nga xam ne dañ naan eh, saa yi kii dafa gën kii dafa am oto de non du li quoi voilà maanaam du loo xam ne boo dawalee sa oto ñu ne yé eh, saa waay saa waay affaire mbaax na de waaw wala booy fekk xale yu jigéen da ngay yóbbaale oto ah ah waaw waaw waaw waaw léegi nag après nag waaw mais jëm bi oto rek moom <laughs> voilà waaw c'est vrai que parfois ça dépend ci ban xeetu oto la am na oto yoo xam ne boo ko dawalee waaw dinañ dinañ dinañ dina nekk tam en tout cas dinañ ko xool buñ ci waxul it ko xool voilà mais daal c'était juste pour yu mag mais du jeex yére yi suñu yére yi da nga gis suñu yére yi léeg-léeg da nga gis dañuy toog at wala ñaari at yoo xam ne am na yére yoo xam ne duñ ko sol te il suffit que nga nga jël avion une heure de temps rek wala deux heures de temps dem foo xamante ne gars yi saa benn yére la sol wala deux yére trois yére la am pour année bi après jeex na dàll yi ak ak sac bi muy àndal bu dee jigéen ñi <laughs> dàll yi ak sac bi muy àndal. nga gis ci dañ ci am ab placard lëmm loo xam ne loolu rek la maanaam loolu yëpp ay xiiwu lañ mais mais duñ ko xam ko quoi génn sa kër rek dem dox maa ngi dem place sàngam dellu si waat sa sa njortu noot ci ne yaa ngi dellu si waat amuloo dara looy ragal ragaloo kenn ku la dóor bal nga dee